أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ñu ngi leen nuyu te leen baalu àq te leen ziyaare euh, tey ñaan suñu borom subhaanahu wa li mu diggee ci weeru tedd wii nii te mooy njalbeen gi yërmaane jëm ci di ca nekk ak njëggal ga nekk ca digg ba ak gore ci sawara ga nekk ca mujj ga lépp yàlla nañu ko suñu borom subhaanahu wa defal fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul Wafa'i bi xuququl iman moo koy ànd ak yéen ci weeru koor gépp tey jii di juróom-ñaareelu fan bi ñu fas yéene dalal suñu mbokk moo xam ne ci liggéey bi la bokk ci wàll yépp di sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Basiir Moor moom sëriñ Maamoor Jaara Euh, waajuram mu jigéen tamit bi soxna Fadja Mbacke moom sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Touba kon mën nañu wax ne kooku moom béréb bii nga xamante ne fii la ñëw tey bérébam la jëlul sax ñuy wax ne kon dañ ko fi dalal ndax ñoo moom ñoo bokk liggéey bi liñ ci war tamit moo ko ci war te mu xam ko bu baax ba tax tey jii li jamonoy xat-xat ak li muy bari bari ay yitte mu dagg yitte yépp ngir ñëw bokk ak ñun jataay bii nii indi tamit li nga xamante ne yàlla dégg na ko ci wàllu xam-xam mu fas yéene ko bokk ak ñun yàlla na ko ci yàlla fay te defal ko ci lu koy njottam kon mën nañoo wax ne jëmul jooju moom daanaka jëlu woon sax ñu koy présenté euh, mën nañu wax rek ne fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna yi rek foofu lañu ko jaarale muy jàngal ko alxuraanu karim jàngee alxuraanu karim ba noppi tamit mu jàng lépp loo xamante ne ab jullit dina ko yittewoo ci wàllu xam-xam ci wàllu diine jànge ko tamit ci béréb yoo xamante ne béréb yu miin la ci wàllu googu noonu muy diggante njaareem ak Touba ak école yi nga xamante ne moom la suñu Murtala taxawal muy incité à kon mën nañu wax ne béréb yi nga xamante ne béréb la yu ñuy koo xam-xam te ñu bare borom xam-xam yu bari génne fa béréb yu bare bari ci béréb yooyu jaar na fa kon tey sëriñ boobu moom lañuy dalal fii jotaay bi tey yàlla na ko yàlla fay ci jéegu yi nga xamante ne moom la seq yi ngir ñëw bokk ñun jotaay bi mu fas yéene ànd ak ñun tamit ci tomb boo xam ne tomb bu ñuy dund la ñun ñëpp mën nañ koo wax ndax suñu waxee ak taalibe ñu ñëpp ci ak taalibe la ñu juddu ci la ñu yaru ci la ñu nekk tamit ci la ñaan yàlla faatoo ci tamit kon nag taalibe boobu war na ñoo xam mooy lan war na ñoo xam tamit naka lañ ciy doxee war na war na ñoo xam tamit ni nga xamante ne noonu la ko sëriñ bi tërale woon te noonu la ko sëriñ bëggee su ko defee ñu mën a dox ci dox boobu kon loolu di tomb boo xamante ne tomb bu am solo la muy mafhumul irada inda Seyxul Xadim muy ak ni nga xamante ne noonu la ko sëriñ sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul tërale noonu la ko sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul dégg mu fas yéene ci mu fas yéene koo jàngal nag euh, sukkandiku ci li nga xamante ne mooy ñetti euh, mooy lislaam ak euh, taw mooy tawxiid ak fiq ak tasawuf maanaam ñett yooyu ñetti ponk yooyu moom incha allah ci la fas yéene sukkandiku nag jàngat yi nan la ci taalibe bi war a doxee ci ñett yooyu yëpp kon loolu tomb la boo xamante ne képp koo xamante ne ab taalibe ngay tudd rek war nga koo bàyyee xel xam ne bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali eh, mbokk yi ne ginnaaw tey jii nii moom la ñuy jeexal ci ay bis bu njëkk ci weeru koor yi ñu joxe rek programme ñaareelu ay bis gi incha allah Euh, suba ci gaaw bi fa yéene nañu dalal incha allah sëriñ Cheikh Fatma Mbacké moom tamit muy doom ci sëriñ Moussa Bassir mu fas yéene ànd ak ñun ci al muridiya di tanmiyat Sénégal mooy maanaam murid murid gi ak naka la participer ci développement bu Sénégal bu dee ci dibéer ci incha allah ñu fas yéene ànd ak sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacké moom sëriñ Cheikh Fatma ak sëriñ Cheikh Fatma sëriñ Cheikh Gaynde Fatma moom ci ci aw alawla la muy mondialisation bu dee ci altine ji ñu fas yéene ànd ak euh, euh, le ministre Bassirou Sarr ci njariñu euh, garab rawatina nixma ak nebedaay bu dee ci talaata ji ñu fas yéene ànd ak professeur Madiama ci alkitaabaat alxadimiya makaanatuha wa samaratuha mooy bind sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak maanaam ay wàccuwaayam ak ay meññitam bu dee ci àllarba ji incha allah sëriñ Galas Jatara lañuy ñuy fas yéene àndal. moo tudde ko ngën gi gan yaa xayra dayfin ata bil bishri wal ahlan wa sahlan wa tarxiban bilaa adadi laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi qira taaati wassadadi muazzaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqaa wal ilmi war rashadi ne gan la koo xam ne nag liñ koy berndeele mooy ay topp yàlla ay topp yàlla rek la ñuy berndeele weeru koor mooy gën goo xam ne su masaan di di wara a dellu itam di jeex day mel ne ku ànd ak xol bu naqari wax ne allahumma inna xalili wa habibi shahra ramadana araada al insirafa ilayka maa anni lam amalla minhu walam walam astagni anhu ne mi ngi dem waaye doyalut ci moom doyalut ci weeru koor dem ba naan ko ginnaaw da dem te mënoo ñàkk a dem kon dellul ci sa borom sir daa qufulin li rabbin la sharika lahu fil mulki wal rabbil jinni wal kon weer woowu noo ngi ci ndokkeel ñëpp nuyoo yi nag ak siyaare ak ndokkeel yëpp ñoo ngi ciy jiital kilifa dëkk bi di Serigne Abbas di ci teg mboolem ñi mu jiite di ci ràññee itam nag di ci tudd waa muassasa bi di Al Wafa di leen kañ bu baax di ànd ak liggéey bi itam di leen jottali itam nuyoo ak ziyaarab beneen jamaaya di akademiyatu minal minal baaqil qadim nga xam ne ñooy saytu lu mel nii ca daarul minan daarul minan ca jumaa ja nga xam ne sànq fa lañ bàyyi ko ñëw fii ci njiitul Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mountakha kon wax na ma ne ma bu ñëwee naa jottali waa muassasa bi nuyoo académiyatu minal baaxil xadim boobu ñu koy teg nag ci loxol sunu mbokk mi di sunu wëllëre di Serigne Ahmadou Mbacké Murtada turu muassasa bi di Al Wafa Al Wafa bi tur la woo xam ne mën nañ koo miin rek di ko romb di jàll waaye defe naa ku ci taxaw da nga xam ne yan bu diis la responsabilité la foog naa ne ab liir buy soog a judd buñ ko tuddoon war koo dénk benn baat mën naa doon baat boobu ala wafa u bi xuquqil iman ginnaaw arwaax yépp dañoo maase woon nangu jël engagement ca yawma alastu alastu bi rabbikum qaalu bala kon dafe naa dara desul lu dul kenn ku ne rek jéema matal la nga la nga jaayante woon ñi nga xam ne am na ñoo xam ne matal nañu lépp ñooñu mooy jullit yi dëgg alquran di ulaika humul mu'minuna haqqan seenub añ di lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim am ñoo xam ne jéemuñ ca dara ñooñu ñooy yéefar yi dëgg ulaika humul kafiruna haqqan seeni duma mu wax ko wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina am ñoo xam nag dañ caa jéem dara bàyyi ca dara te mooy ñi ëpp ñooñu ñooy wa axaruna atarafu bi dunubihim xalatu amalan saalihan wa axara sayyi'a seenu mujj coobara kon daal tur la am solo wu mat di bàyyi xel sunu borom kañ na ñi nga xam ne ñoom matal nañ lañ fasante woon ak moom ci jullit ñi minal mu'minina rijalun minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi yàlla nañu yàlla boole ca ñooñu thème bi nga xam ne moom lañu ñu fas yéene waxtaane tey di mafhumul irada ni ko sëñ Modou Kara waxee mafhum mafhumul irada inda Cheikh al Khadim thème bi nag dafa mel mooy mooy mooy gëm yàlla ak wéetal ko ni ko sëñ Tuubaa dunte jàngale ko noonu waaye ginnaaw imaan te mooy tawxiid dafa am ay bokk ni ko sëñ bi waxe wa axawayhi ñu ne nañ ko yaatal jàngate ko dugal ci ñaari mbokkam yooyu di fiqh ak tasawuf te mooy islaam ak ihsaan ndax sëñ Tuubaa dafa wax ne diine bu doon jëm lakinnama tawxiidu ka annama tawxiidu fi dal xaali ruuxun li diinillahi dil jalaali wa jismuhu l islaamu wala ixsaanu libaasuhu alladi bihi yasdaanu mu ne diine bu doon jëmm ruu gi mooy tawxiid waaye yaram wi mooy lislaam li muy waaje ba mën a ba mën a jaxasoog nit ñi ñu koy gis mooy ixsaan kon day mel ne mënuñoo takkoo kon nan la Sëriñ Tuba dégge ak murit nan la ko Sëriñ Tuba dégge sëñ Tuubaa ni mu dégg ak murit dong nga dégg murit loolu moo dégg murit ndax yoon yi moo ko xàll jaarloo nu ca kon fa mu ca rëdd jaar ca jaarloo ñu ca rek foofu ma yoon wi loolu nag lu laar naññ la ndax sëñ bi moom dafa jëf ñu gis bind bàyyi fi leer na naññ li ci am rek xanaa mooy li alquran di wax fa taala alayhimul amadu fa qasat loolu mooy li tolloog li sëñ Baye Jaxate di wax lépp lu yàgg am xumaag dafa wax ci sëñ bi ne foo gis ku ne fi waayama muy foo ka muy xumaagama foo gis ku ne fi ma muy weddil njagam gis nga mu fo wurus bu sa bu yàggee am xumaag xaalis bu yàggee am xumaag lépp lu yàgg am xumaag xumaaga fi ruusaka fo mu ne wurus lu sellul bokk ca xaalis lu weexul bokku ca bàmba lu baaxul bokk ca nan bàyyi fo jullit du fo kon yàgg googu rek moo indi xumaag gi waaye sëñ bi moom ku naqaree sosal la sëñ Tuubaa ndax dafa bind ñi ko waroon itam mag ñi ñu bari bind ci moom sëñ bi ñett état bi dundam yépp te mooy lu jiitu géej géej biir géej gi ak bi mu dellusee lépp li ci ëpp bind na ci mag ñi itam bind boo delloo ci lu mel ne minanul baqil qadim war nga dellu ci irwaa'un nadim sëriñ Mouhamadul Bachir ak sëriñ Mouhamadul Lamine job Dagana ak mag ñi mel na ñoom bind ci sëriñ bi la jiitu géej gi ñoom lañ ci fekke wutit daje na nag ñu ko fekke ak la sëñ bi nattalil boppam moo tax ñu indi lépp daanaka la leen waroon ump mooy la sëñ Touba nekk woon ci biir géej ga moo leen waroon a ump te loolu it indi nañ ko ndax sëñ bi ci boppam da caa bind. sëñ bi daa toog ak ñoom it di nettali lam fa nekke woon lépp it ñu xam ko am ci ñoo xam ne it dañ fa dañ fa daa gis sëriñ bi ñooñu it am luñ ca nettali ña daa nekkoon ak moom ca Gabon benn benn ya am luñ ca nettali lañ daa gis ci sëriñ bi foofa ci misaal ci misaal sëriñ Bachiru nettali na ci téere bi ne am na ku ñuy wax Dukkure ku ko nettali nee na Dukkure dafa nekkoon Gabon nekk fa sëriñ bi ay jamono ñu may ko congé weer mu delsi ci réew mi noppalu mu ne Dukkure mu moo ko nettali nee na ba mu waree dellu ñu yëgal Cheikh Ibrahima Fall ne ko am na fi ku war a dem Gabon fa sëriñ ba nekk te mooy Congo booba nee na ñu ne ko kooku it ku wiir la loo ko yóbbante dana àgg nee na Cheikh Ibra woolu ko jox ko ab leetar boole ci hadiya ngir muy jox ko sëriñ bi ba mu àggee laajte ko ñu ne ko yóbbu nañ ko Lambaréné jóge na Libreville ba dem Lambaréné xamagul sëriñ bi moom du ko moom boobu waaye sëñ Bachir nee na nee na ko ba mu ñemee di laaj dafa laaj koo xam ne moom ku wiir la lu mu koy wax dëgg lay doon ba ko laajee mu ne ko am na fi daal ñoo xam ne jëleel nañ leen fii yóbbu leen làmbari ne mbooloo lañu nag moo am ñu mu ko cay tudd ku ko tudd na ko ndax moom la mu ne ko déedéet ba tudd ko ñu bari mu ne ko dokkoo ko nee na waa ji nag ne tekk xalaat ab diir daan ne ko xam naa ki ngay wax ki ngay wax mooy ki nga xam ne waxtu wu ne day beru ci biir néegam te du génn waxtu wu ne it mi ngi këpp rek ci ab liggéeyam te mooy bind ak jàng ak julli du ca wàcc du ko wàcc benn yoon kon sëñ bi lam nekk woon ca tukki ba sax nit ñi xam nañ li mu doon moo tax ma ne sëriñ bi kon ku ku naqaree sosal la niñ déggee ak murit nag nun lay léeg mu wute loolu ak niñ ko déggee noonu nun dañoo indi suñu déggini bopp ñoon buñ gisee kuy nërëm yi sax di daanukat di wax waxi daanukatam nu ne ab murit la kooku ab taalibe la te ak daanukat li ci ëpp ñaari baat yi rek alquran di wax in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus topp njortu rek li ngay wax doo ci xam dara ak topp sa bakkan nag di di topp sa bakkan waaye li ci ëpp du tegu fu dëgër la ca des mooy buñ gisee ku ku yàlla mën a gan mu mën a noqi poosam joxe turu taalibe wu nañu tudde ko ko murit saadix bi jàmbaari Sëriñ Tuubaa ji yooyu xëy na ci la waaye doyut nag ci murit murit loolu dong dug mu dug murit nan la sëñ Tuba déggee ak murit gouverneur général da ko laajoon ne ko ci lan nga taxawal sa yoon wii mu ne ko ci ñett yi al imaanu bi tawxiid wal fiq bi tasawuf wal wal islaamu bi fiq wal ixsaanu bi tasawuf ngëm yàlla gu ànd ak wéetal ko xam li yàlla santaane ci kaw suuf ànd ak jëfe ko te yàllay kese nag tax yàllay kese tax mu ne tawxiid cib xol lay nekk barabam mooy xol lislaam barabam mooy mooy cër yi cër yi doomu aadama yi lixsaan ak barabam mooy ñaar yépp day ne ci xol bi di feeñ ci cër yi ba mu ko tànnee ba mu ko tontee tontu loolu ba mu ko tontoo gouverneur bi itam taxul mu yem ca da koo bindaat xamal ko ñépp ne ad'u ila al ilahi bit wa ma ra'aytu min maxiidi lillahi ad'u bit tafaqquhi bila maylin li ghayrihi wa kulli qubila lillahi ad'u bit tasawufi ma'a makarimil axlaaqi wa huwa sami'a maa ngi woote waaye ci gëm yàlla lay woote ak wéetal ko wéetal yàlla mën nañ koo jëkkee di tawxiid daanaka li sëñ Tuubaa bind lépp moom dafa fees dell ak tawxiid waxuma sax tawaalif ilmiya yi nga xam ne moom day jàngale da cay jàngale waaye xasaayid yi sax dafa fees dell ak tawxiid buñ jëlee yi nga xam ne da koo taalif ngir jàngale nga xam ne da cay jàngale gëm yàlla ak wéetal ko mën nañoo jël bi nga xam ne moom looloo ko tax a jóg muy mawaahibul quddus nga xam ne da koo jël ngir jàngale jàngale gëm yàlla ak wéetal ko dafa wana ci téere boobu ne tawxid moo jiitu lépp ne lakinnama tawxidu xayru duxuri li shaxs fi lqabri wa yawmin nashri na lépp lu nit di waajale bàmmeelam waaye waajale bis penc tawxid ca gën tawxiid moo ca gën li annahu an ghayrihi yughni wala bidunihi yufidu ilmu musjala mu ne tawxiid dong moo doy ngir bu nit ki duggee ci bàmmeeram tawxiit mën naa wuutu lépp te dara mënu ko wuut tawxiid bu xasee am nit ki bu gëmoon yàlla tey wéetal yàlla tey faatu tey bu faatoo mën naa texe waaye bu dundoon téeméeri at di di jëf te amul tawxid bu faatoo du ko jariñ dara moo tax mu ne tawxid mën naa wéet jariñ nit ki waaye lu mën a lu jëf bari bari te àndut ak tawxid du jariñ dara waxi Sëriñ Tuubaa la mu tàmbalee ci nan ngay gëmee yàlla ci boppam yàlla lan nga war a gëm ci moom Sëriñ Tuubaa jàngal na ko mu leer naññ mu tàmbalee ko i'lam xabaana allah rushdan wa sa'a kaana ilaahuna wala shay'a ma na nga xam ne yàlla am na sàkkul boppam te kenn sàkku ko te yàlla dara langut ak moom ndax nekkoon na fi lu yàgg te dara bindul dara moom dong moom jëmmam ji dana fi des lu yàgg it te du fi nekk ak dara kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbik mu ne loolu kon na nga ko xam nanga xam ne yàlla jógewul ci dara wa laysa min shay'in yàlla jógewul ci dara yàlla nekkul ci biir dara itam nii ñu nekk ci biir jumaa ji mu yàlla nekkul ci biir dara yàlla nekkul ci kaw dara itam kon du ko ñu bind du kuñ mën a takk ne ma nga fee du koo xam ne it da naan mu ngi ci kaw fauteuil bi wala mi ngi ci kaw lal bi mu ne yàlla jombante na ak loolu subhaana man a'jaza xalaqan darkuhu wa shukruhu azza wa jalla mulkuhu mu ne yàlla kenn mënu koo xalaat ba jot ko kenn mënta xalaat yàlla ba jot ko ni nga xamee ne moom rek moo xam boppam ni nga xamee ne ak cantam kenn mënu koo matal ku dul moom jëmmi boppam rek moo mën a sant boppam moo mën a bàkk boppam kon kenn mënut a jot yàlla loolu moo tax kenn ci ñi sëñ Touba jàngal nga xam ne ci daare sëñ Touba lañ génne muy Serigne Moussa Ka nga xam ne tawxiid bii lañ lañ jëlee ci sëriñ bi dégg nga muy wax ca way wa kattan gu ànd ak coobareem ca lay jëf loo xejj xejji buur bi laq lay yëf moo tax kenn mënu ko jot id la lahu mithlun wala wala lahu jinsun wala makaan mu ne yàlla amul amul jamono amul temps démb ak tay ak daaw jéeg ak daaw ak déwén yàlla amu ko yàlla lépp a teewandoo fa moom amulu xeet amul barab bu muy nekk mu ne fa kullu ma yaxtaru bil baali abad fa bi xilaafi daaka rabbuna al lépp lu na toq ci sama xel ba nga defee ne yàlla jege na loola xamal ne yàlla sori na loola wuute nag loola moo tax am na bis mu tëju tëju bu yàgg génn dama leen doon bindal dama leen doon bindal teerab tawxiid daldi tomb ñetti tomb teg ci benn bi ne yàlla sunu borom mi teg ci bi ci des ne boo xamee ne kenn mënu koo xam teg ci bi des ne kenn gënatu la koo xam kon sunu borom ku kenn dul xam la kon sëriñ bi gëm yàlla googu ak wéetal googu la jàll la jàngale noonu nii la ko dunde itam ndax nee na wéetal yàlla mooy diineem diine ya tawxiidu ilaahi naasi moo ko wax nee na diineem mooy wéetal yàlla kon ku topp ci gannaawam war nga xam ne loolu mooy li Sëriñ Tuubaa jàngale ni mu ko dundee itam ñépp teg nañ ci seen bët ndax daraam daa génnul yàlla dafa jër léppam dugal ci biir yàlla dëkk yi mu dëkk dëkk yépp da koy moomale sunu borom mënees na ko tàmbali ci dëkk bii Daarul Muxti daaru salaam daarul quddus daarul mannaan daarul rahmaan ba ñu jeex daarul alimil xabiir lépp da koy delloo ci yàlla moomale ko yàlla ndax léppam da ko dugal ci boromam ba ci tuuri tuuri doomam ak tuuri ñi mu tudd joxe seeni tur ñi ci ëpp da leen di delloo ci seen borom mënees na ko tàmbali fii ba tey abdul quddus abdul ahad abdul samad abdul qadir abdullahi abdul baaqi kenn mënu koo lim ba tey kon léppam dara génnul yàlla moom seen bi barab bu mu mës nekk itam day wane ne yàllaa ko fa bàyyi nga xam ne gis nga ci xasida yi fi mu nekk ci géej gi day wane ne moom fa mu nekk ganug yàlla la fa inni la dayfun li allaamil ghuyubi huna waxtu wu ne day wane ne yàlla mi ko fa bàyyi ak dellusi mi nga aju ci moom laatar bi nga xam ne bindoon na ko maam Thierno gis nga mu cay wax ne thumma alamu bi nii mata mata atlaqani allahu tabaraka wa taala bi jaahi almustafa alayhi bi alihi wa sahbihi salaama ataakum shaxsi wa lafzi wa maanaay yàlla ma fi bàyyi fu ma yàlla yeewee rek ngeen gis ma gis sama lépp kon gis nga it ba mu koy wax ne ko bu tuubaa jàppandee dëkk fa bu jàppandiwul barab bu soob yàlla nga xam ne lépp da koy bàyyee boromam noonu la Sëriñ Tuubaa dunde woon tawhiid wane na lépp lu lu lu masa luy jariñ taalibe bi murid bi Sëriñ Tuubaa wane na ne tawxiid lay doon lépp lu lay jariñ ëllëg man leen a musal ëllëg wane na ne faaw tawxiid dong lay doon yooyu yaa ngi koy dégg ci nettali boobu sëñ Mat Lamin Jóob Dagana nettali ci Irwa un Nadim ci alminahul miskiya mu ne dafa am bés mu toog ci maktaba bi ak yenn bokki taalibeem nee na jamono yi taw la nee na muy xalaat mbiri bàmmeel ak laajteb ñaari malaaka yu raglu yooyu di munkar ak nakir mu koy xalaat ba def ci ay bayit bokk na ca lam wax ne layta shi'ri maada yakunu jawaabi in ataani fi turbatil malakaani mu neexoon ma xam luy doon sama tont bu ma ñaari malaaka yooyu dikkalee di ma laaj ci sama bàmmeel mën nañoo jëkk a taxaw foofu ba dañoo jàll sëñ Mat Lamin Jóob xoolal ni mu jege sëriñ Tuubaa jege ko bañ tudde woon ko aminu sirri ki sëñ Tuubaa wóolu ci sekareem jege ko ba bañ ba sëñ bi ba sëñ bi delloo ci boromam ci ña ko doon waajal la bokk ci ñi ko yóbbu Tuubaa la bokk ña nekkoon ca taxawaay ba yépp fekke na ko ba mu dellisee it xam-xamam ak sellam tax na sampoon nañ ko imaamu Jurbel ca jumaa ja ku jege sëñ Touba noonu mel melokaan woowu moo mën a wéet di xalaat bàmmeel di gis sëñ Touba guddeeg bëccëg di ko liggéeyal guddeeg bëccëg moo wéet di xalaat bàmmeel bay tiit xoolal ñun ñi nga xam ne ku ne ci ñun defe na ne laq na aljanam ba noppi kon day mel ne loolu sëñ Touba déggewu ko woon ak morit sëñ man la mi nee na fi muy xalaate loolu ndaw ñëw di xoos ci biir taw bi ba ci ñoom ne kenn ci yéen sëñ bi soxla na ko nañu wuyu nee na ki gën a jege bunt bi jóg dem daw dem ba mu demee sëñ bi yëkkati xasida jox ko xasida gu muy soog a taalif ne ko xasida gi mooy seen tontu ci laajteb ñaari malaaka yooyu waaye xasida ga xasida tawxiid la xasida wéetal yàlla la sëñ baa ngi ko tënke min al-lawhil mahfuz tàmbalee ko min nii liman lahul wujudu wal qidam hamdun wa shukrun wa taqabbalal xidam ca biir da muy wax lillahi rabbil alamin al waxda wa qad kafaani kulla durrin waxda kon wane na ne bàmmeel la fay muslil tawxid lay doon loolu sëñ bi yar na ci taalibe yi kon sëñ bi ak tawxid buñ ko toppoon day gudd waaye mënees na koo tënk xam nga dañuy wax ne ñaari baat yi muy laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah moo laa ilaha illa yépp lépp lu ñu war a gëm ci yàlla dugg na ci biir boo ne muhammadu rasulullah lépp lu ñu war a gëm ci yi dul yàlla dañu war koo gëm dugg na ci biir muy yonante yeeg malaaka yeeg bis pénc ak dogal beeg yooyu Sëriñ Tuubaa moo tax dangay gis ci xasida Nuuru Daarayni mu wax ca bayit woo xam day mel na da ca sédd la ñaar yooyu fay wax ne washhad li dëhra bi annaka la ahab lii min siwaak wan nabi ba'du ahab yàlla nag ma seeral ba fàww ne yaa ma gënal kudul yow sa gannaaw sa gannaaw itam yonent bi moo ma gënal kudul moom kon loolu mooy tawxiid gi boole ñaar yi diggante sëriñ bi ak yonent bi moom defe naa fés na fés goo xam ne jërul sax ñu ciy taxaw lu yàgg ndax ba mu jógee jëm ci boroomam rek dafa ne da ko joxoon yonent bi mu jël léppam jox ko saxaabatul kiram nañu nañu defoon yonent bi ba nooy mu doon ko seere ba mu delloo Makka Sëriñ Tuubaa bu dundoon jamono jooje du teg yonent bi fu yées foofa te loolu wax na ko wax na ko ci barab yu baree bari dañuy nattal ne Sayyiduna Abu Bakar bi ñuy dem di gàddaay bi yonent bi dem di gàddaay bañ jaaree ca xunti ma dafa na yonent bi bàyyil ma jëkk a dugg ngir lépp lu fay lor man koo lor moom ba mu duggee gis fa ay pax nga xam ne pax moo pax mu ne lor mën na ca génn mu ne pax mu ne mu wut lum ca saañ ba mu des mel ne pax moo xam ne xay na gisu ko wala da ko fàtte daal ne génn na yonent bi bismillah ma yonent bi duggsee fekk coono bi jàpp na leen mu jël boppam teg ci penkam daldi di forbët pax moomee mu saañatoon Seydina ko gis jaan génn ca mu xam na jaan ji mën naa jëm ci yonent bi mu tàllal ko tànkam jaan ja sax tànk bi mat dangar ji yéeg ba ñaq warot dal yonent bi yonent bi yow ne ko lu mu doon ne ne mu nës nësal ne ko amut solo de ba yëf yi jéggee day yonent bi jóg ñaan yàlla dangar ja wàcc li ma bëgg a wax rek mooy sëñ bi bu fekke woon loola it du def lu yées loola ndax gis nañ ci mbindam mu ne xaddi wiqaayatun li rijlil mujtaba min shawkatin wa ma yudaahi al aqraba nee na bu ma àndoon ak yonent bi mu jëm ci dëkk mu nar koo jam wala jiit nar koo fet dama koy jiitu jël sama lex bi lal ca kaw loola mu teg tànkam ci sama lex bi ci des jàll dafay naa foofu kenn mënu ko weesu yonent bee ko gënal jëmmi boppam kon sëriñ bi ku ko tegalul yàlla fam ko teg tegal ko yonent bi fam ko teg defaloo ko lu ko neex loolu noonu ñëpp war nañ koo xam boo defee yi ci des yëpp te ñu war koo gëm noonu la ci sëñ Touba mel lu mel na dogal bi rek naa ci jël misaal dogalub yàlla ni ko sëñ Touba nangoo woon Cheikh Sidiya dafa tagg sëriñ Touba tagg yu baree bari bokk na ca innama ash-shaykhu ni'matun an'ama Allahu biha ayatan min al-ayati ash-shaykhu ahmadu ni'matun awlaha hadhihi al-khalaiq kullaha mawlaha lu lu ne wax na ko sëñ tubaa ci tàgg sëñ Touba xéewalu yàlla la gu yàlla xéewalee bokk ci kiimaane yàlla yi waaye lim ko tagg lépp ba mu ñëwee ba tagg ba ne yarda ida jaratil umuru bi anna ilahahu ajraha tagg sëñ Touba di ko tagg ci ne sëñ bi daal ku nangu dogalub yàlla la ba waxee loolu sëñ bi ne tàgg na ma de mi ngi may soog a tagg de lim ko tagg lépp ba mu ne sëñ Touba ku nangu dogalub yàlla la ci la ne mi ngi may soo a takk kon gëmub dogal noonu la ci Sëriñ Tuubaa bu ko defee ñu xam ne kon murit bi ni Sëriñ Tuubaa dégg mooy murit bi na jiital tawxiid lu mu mën a def na jiital ngëm yàlla ba noppi awwalu waajibin alal muridi tahsilu zaadihi min at tawxiidi kon tawxiit na jiitu bu ko defee nag lislaam soog a ñëw wa ba'dahu tasxiixu maa yusaxixu bihi furuudul ayni fii ma sarraxu ka tuhri wa siyaami wa salaati wa xajji baytillaahi wa zakaati loolu mooy lislaam sëñ Tuubaa nee na ni mu dégg ak murit gannaaw bi murit bi wéralee tawxiidam na xam àtte yàlla yi mu àtte ci kaw suuf te di ko jëfe loolu mooy lislaam ponki lislaam yépp ni ci sëñ Tuubaa jaare jàngale ko noonu lu fees la bu dee li jiitu te mooy laab nga xam ne mooy jiitu lépp sëñ Tuubaa laab rek ni mu ci meloon dégg nga sëñ Bachiru ci téere bi mu ne ab taab da koy dal ci loxo bi wala tànk yi mu waree jàpp nga xam ne mën naa am ngànt sax waaye bu koy bomb da koy bomb deret jay sotti ko ak dëtt ji ba da ngay defee ne cër bii takkut ci moom nga xam ne lenn lu muy moytu du ko am noonu la meloon ci laab mu ne satalaam gi mu daan jàppe benn bis rek ki ko yor xawam des gannaaw te waxtu wi jot mu ne ca la jógee wóolootul satalaam googu ci kenn wóolootu ca kenn moo ko yoral boppam fu mu toll kon wàllu laab noonu la ca meloon noonu la ca noonu la jàngale itam gis nga mu ne dafa jëlale jàpp mu ne tiim képp kuy jàpp képp koo xam ne waxtu day jot mën jàpp ba noppi di tiim mu ne laysa lahu bi dhalika tayammumi yawmal qiyamati siwa jahannami tiimam boobee tamanoon a jàpp bis ci sawara dong lañ ko cay fay kon wàllu laab lu mel ne julli moom defe naa moom la ko ñëpp yi bàyyee Sëriñ Tuubaa ni meloon ci julli ba tax julli géej gi ñépp dégg nañ ko nettali bu daañ ko ci nettali waaye ay gàllankoor rek jafe-jafe dong nga taxoon mënta julli ca gaal ga julli ñor ko tax mu wàcc ca ndox ma te muy lu wér loo xam ne itam mag ñi bind nañ ko ku mel ne sëñ Mawlay Bousso doomi sëñ Bakki Bousso jege woon Serigne Touba lool sëñ bi daa wax ak moom bin xasidaam googu mu def ci sëriñ bi indi na ca julli géej gi wa fil yemmi sallal asara ejri bi jildihi ma al fulki yabdu raaki'an xayra sajidi mu ne ca biir géej gi sëñ Touba julli na ca takkusaan der bi di daw ànd ak gaal gi muy rukkoo di siggi di sujjóot di siggi waaye julli ko ay gàllankoor dong nga taxoon mu wàcc julli ca ndox ma waaye fasul yéen a faat waxtu noonu it la ca daa la ca daa soññee Serigne Bachiru nee na buñ ko masaan di liggéeyal ci kër gi lépp luñ tàmbali taalibi bu xamul aadam waxtu jot mu wéyal liggéey ba bu jullee ba noppe day laaj fu waxtu ba waxtu wa jotee fu mu yemoon ñu ne ko fii mu ne nañ dindi lépp ba julli ba kooka julli ji ba noppi bu dee bu sàkket dañ koy dindi bu dee bu tabax dañ koy toj ba julli ji ba ñëw noonu la meloon ci koor nee na weeru koor bu masaan jot sëñ Tuba du nangu ku wóorul defal defal ko dara loolu mi ngi ci biir minanul baaxil qadim sëñ Bachir bind ko kon lislaam ponk yi noonu la ci sëñ Tuba meloon daawu ca masla ba ci asaka asaka noonu la asaka sax moom naar ba dane moom sëñ bi sax mu asaka waru ko ndax alalam du fekkante ren ba déwén lu ñëw mu joxe fa ma wajabat alayhi zakatu malin kay fa waqat ajaaba bi mastafada waaye asaka sax ku ko génn sax joxe ko foo ko wurta joxe dalay diggal na la demal joxe ko ñi alquran wax ñu jox leen ko ku ñu wax sañ alsandiir mas naa jóge ndakaaru ñëw indil ko asaka mu ne ko dellul fa nga jóge woon juróom ñett ña alquran tudd na ñu jox leen ko boo demee nga jox leen ko boo leen xamut nga laaj ko ko xam mu wax la ko nga jox leen ko kon sañ Tuubaa noon la daal delloo murid yi ci lislaam noonu la ko ak Makka noonu la ca meloon xam ngeen ne moom daanaka dafa amoon i gàllankoor digganteem ak tubaab yi moom moomul boppam mënut a dem waaye at mu mujj am Touba at moomu sëñ Mat Lamin Jóob Dagana nee na woo na naar bu ñuy wax Ahmad ibn Hamd al Abhumi ne ko ndax bëgg ngaa dem Makka hal laka ila yi fay sharifayn min shawq mu ne ko ah ku ma ciy dimbali mu ne ko demal waaj at mii di ñëw incha allah nu ànd dem Makka at moomu nag ci la ko tubaab yi jël si yóbbu ko ci géej gi waaye at moomu la naroon a aji Makka moom sëriñ bi. gàllankoor yi bi mu ko amee it waxtu wu ne mi ngi wane ne xolam bépp li ci nekk ak xelam mooy dem Makka di ko ñaan boroom fu mu toll. yaa rabbi zawral bayti wal madina ziyaaratan an riya masuna wane na itam liy sedd xolam rek mooy mu dem Makka balaa dellu ci borom dem Madina loolu wax na ko ci barab yu baree baree baree bari yoo xam ne mënee su ko lim nu mu bëggee nu mu bëggoon a ak nu mu yéene woon dem Makka waaye yàlla dugalu ko ndax njaareem bi mu mujj a nekk damaa jëlale génn réew mi boo waaye jóge njaareem ñëw Tuubaa rek sañu ko woon kon amoon na gàllankoor ci dem màkk ci zaahir waaye lu mu yéene woon la kon loolu mooy wane ne lislaam ak lépp lu ca aju sëñ Touba da koo dundoon teg ca murit bi itam nañ ca war a jaar ñu jaar ko ca kon noonu la sëñ Touba déggee déggee ak murit boo defee nag bu mujj bi te mooy ak taalibe nag li ñuy wax nga xam te mooy tasawuf sëñ tubaa bind na ci lu baree bari wax ci lu bari wane bu wéralee tawxiidam nag jëfee lislaamam dund ko nam ko war a dundi nag na seeti ku ko dimbali nag ci mu defar jëmmi boppam defar ay jikkoom doomu aadama moo tax ba mu tuddee tasawuf mu boole ca makaarimil axlaq maa makaarimil axlaq jikko yi jikko yu biiru la yu ne ci biir ak jikko yu biti yi ci biti mooy yi ñëpp xam wax lu dul dëgg ak rambaaj ak yooyu yëpp bañ ab jullit ak xeeb kook jikko yi ci biir nag mooy lu mel na rëy kañaan njistal naw say jëf mu ne yooyu yëpp nag bala ngaa maneek sa boroom day dañ ci yow dangay wuti nag sëriñ boo xam ne jaar na ca yoon wa ba xam yoon wa ba dind yooye mu jaaral la fam jaar mu jaaral la fam jaar lam lam am nga jëm koo am wa ba'dahu yasluku in raamal wusul ala yadi ala yaday mukammilin yaqfu rasul nga xam ne yaquduhu bil ilmi wal ibada sëriñ bi fam jaar rek ba àgg foofa la lay jaarale mu ne murid bi nag Sëriñ Tuubaa nee na murid bi nag lenn dong nga war a doon yitteem muy ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla dong la murid bi war a teg ci kanamam warta xalaat leneen warta jéem ma bëgg lu yéwénal àddunaam warta jéem a bëgg lu yéwénal àllaaxiram na def yitteem jépp ci wut ngërëmul yàlla ndax bu amee ngërëmul yàlla am àddunaam am àllaaxiram la mu waxoon sëñ Ibrahima Sarr alam bi annaka indi du ridan abadan wa daaka fi dunya wa uxraka murid bu amee ngërëmul yàlla am àddunaam am àllaaxiram mu ne moo tax murid bi kon ngërëmal yàlla rek na ko teg ci na ko teg ci kanamam wasful muridi tarkuhul irada li washi man yaf'alu ma arada képp ku mas a ñëw jox ko boppam lam lay diggal mooy àdduna bu mu doon sa yitte alaaxira bu mu doon sa yitte na ngërëmul yàlla di sa yitte moo tax sëñ Bachir nett na ci téere bi ne ko ñu wax sëñ Abdoulaye Diaw sëñ bi mas na koo yónni booba taalibe yaa nga daaru salaam boo demee ne leen ku àdduna dong tax a jóg wala alaaxira dong wala ñoom ñaar dong mën naa ñibbi mën naa ñibbi sëñ Tuubaa lan la soxla kon ku kuy wut ngërëmul yàlla loolu nag ci xol bi lay nekk du la tee wut tara mu liggéey am loo mën a jaamoo yàlla sàmmee ko sa ngor ak sa diine waaye sab xol sa xol bu ci dara aju bu ci àdduna aju bu ci àllaaxira aju na ci wut ngërëmul yàlla dong aju moo tax Cheikh Ibra ba mu ba mu ñëwee di jébbalu sëriñ bi daf ko ne am mbaar sax bu ko séntu ci àdduna waxuma la kër ak njaboot kon musta ànde kenn àdduna moom mu sëñ Tuubaa sëñ Bachir nee na sëñ kenn ci doome sëñ Daaru Asan Njaay yi nee na ko bis sëñ Daaru Asan nee na ko sëriñ bii de diiru ba ma ko joxee sama mbopp ak léegi mosuma digal lenn loo xam ne mbirum àdduna la lépp lu may diggal rek lu may jariñ ci topp yàlla lay doon kon noonu la sëriñ tubaa dégge woon ak ak murit léppam da ko da koy delloo ci wut yàlla ak wut ngërëmul yàlla ndax boo amee yàlla rek am li nga bëgg lépp sëñ bi nee nag morit bi sow bu yàlla nee na mënut ñàkk ñett ñi dafa mel ne ku ne cib tukki te nee na kuy tukki ñett yi mënoo koo ñàkk faw nga am looy dunde faw nga amug yóbbal faw nga am ngànnaay mu ne sab dund na ko def muy tudd yàlla foo toll del tudd yàlla jàng alxuraan jàng xasida ak awraat yi yëpp nga dëkk ci loolu mu ne nanga def sab yóbbal muy ragal yàlla ragal yàlla nag mooy jëfe ndigal yàlla yi bàyyi tere yi te nga def sa ngànnaay muy sàmm sëñtuma ku daa digal murid yi ñu sàmm la sàmm seen diggante ak seen borom loolu mënta weesu lii mu daa wax nga xam ne kuy liggéey ba waxtu julli jot boo julli jiwul liggéey ba da koy dindi nga dem julli ji ba ñëw mu ne ku wóorutu la nangoo def loolu dara kon sàmm digganteem ak sa borom ci la daa yar murid yi waaye da leen daa yar ci sàmm seen diggante ak seen moroom jamono yi ñi ci liggéey bi mu ne ku wax wax ja moo doon jëwri ñi kër gi booba nee na sëñ bi daana leen wax lu bari naan leen yëfi jàmbur yëfi jàmbur bu leen ko jege mu ne xaddis ba yonent bi daa wax lu bari naan ab jullit nay moytu lor ab jullit ci loxoom wala ci làmmiñam mu ne ko xadis boobu lu sëñ bi da ko daa takkaar lu bari leen ko baamul leen ko wax lu baree bari ngir bëgg rek ñu moytu tooñ mu ne ci sàmmam googu sax am na bis boo xam ne dafa am donga boo xam ne ab jaam la jamono yi jaam amee mu ne dafa ñëw ci kër gi ànd ak donga yi di liggéey fekk am na ci donga yi koo xam ne daa amub cër ci jaam boobu jaam ba jaam buñ bokk la am nañu ko moom waaye dong bi ci kër gi da cee am wàll mu ñëw ci kër gi ne fekk su fi dong bi ci kër gi ànd ak dong yi di liggéey nee na ba ko sëñ bi yégee da leen a wax ne leen li mu fi jote liggéey lépp xayma leen ko ba xam nu mu toll ngeen delloo ko ay boromam ginnaaw kii moomu ko moom dong ne leen nag lu weesu tey bu leen nangooti lu mel nii kon sàmm noonu la ci sëñ Tuubaa daa yare murid yi sàmm sa diggante ak sa borom sàmm sa diggante sa morom sëñ Tuubaa murit bi nga xam ne itam ba bëgg nekk morit saadiq na fexe ba ñeenti melo yi na ci moom ñee ne ñeenti melo yi mooy melow murit saadiq kum ne ci yow murit saadiq kum nekkul ci yow doo murit saadiq loolu leer nañu la mu ne lañ lañ sa jiital mooy arbaatu nazamtuha xawfa ightirar mu dama ko bëgg indi fii ngir ragal waru waru mooy lii xew tey dem ba defe ne nii la te du nii Sëriñ Tuubaa nee na ngir ragal lool nag moo tax ma bëgg koo indi fii mu leer naññi ba ku melow yi ne ci moom ñu xam ne kii mooy murid saada bu njëkk ba mooy dëggu ci bëgg sëriñ bi te yàlla rek tax bëgg sëriñ bi te yàlla rek tax ak jëfe ndigalam ndigalam fu mu rotee nga jëfe ko fa saasa di bàyyi ay terrain mi ngi ci biir ak bàyyi diingat doo diingat sëriñ bi donte ci sa xol la donte ci sa xol la sax doo ko ci diingat ak bàyyee ko sa bopp doy gim lay doy mo da nga koy bàyyee sa bopp doo bëggal sa bopp dara sëriñ ba nga xam ne moom lañu war a def loolu ci moom nag xam naa wa léegi ñoom sañu ahmad bu ñu indee temub sëriñ danañ war a indi sëriñ bi nga xam ne moom la ñuy def loolu ci moom tey nag tey moom tam bi ci taalibe yi la jëm kon loolu may melaw melow taalibe yi ñeenti melaw yooyu sëñ bi na itam murid bi bu bëggee àgg bu bëggee àgg ci borom na fexe ba juróom yi ne ci moom juróom yi murid bu bëgg àgg mun ne ci moom ba ci jëkk mu ne talazumu salaatil jamaa na fexe ba taqoo jullik mbooloo jullik mbooloo na ko taqoo Sëriñ Tuubaa jullik mbooloo da ko ñoroon lool lum masan wéradi wéradi du tee bu julli jotee mu dem ca jàkk ja jiite mbooloo ni Sëriñ Bachir nee na ci téere bi muy nekk gànnaar am na bés boo xam ne sëñ bi dafa tawat tawat ju metti tawat joo xam ne néewal na ko doole lool waaye ñu gis ne lu tawat ji metti metti du nangu déggum noddu te teewul ca jàkka ja jiite mbooloo mu ne ba am bés ku ñu wax sëriñ Makhtar Penda Diagne dajale taalibe yi ci buntu néegam na leen sëriñ bi nii ngeen ko gisee tawat ji néewal na ko doole lool ba xawuta xàmmee guddi ak bëccëg mu ne nag dama damay sàkku ci noddukat bi buy noddati mu suufeel kàttam dama bëgg ñu waxtaan ci buñ ci juboo noddkat bi buy noddati suufeel kàddoom sëñ bi bañ koo dégg bu ko defee ñu siidi ibnu abdullah miy jiite bu jiitee ba bañ julli ba noppee nag ñu dem xamal sëñ bi ne ko waxtu wi jot na waaye julli nañ ba noppi ngir mu bañ a toggoo di ñëw ci jàkka ci ngir tawat ci nee na ñoom ñëpp ñu ànd ak moom ci xalaat boobu sëñ Bachir teg ci ne waaye man de sëñ bi nee na ma sax daana àgg ci tawat foo xam ne du mën a toog sax mbaa muy mën a taxaw waaye fu mu dégg nodd sunu borom da koy woyofal tawat ja mu dem julli ba àggal fu mu jullee ba àggal loola dellusiwaat ba keroo yàlla dogal ak wér nee na noonu sëñ bi wax na ko kon loolu di kiimaan mu ne tawat yooyu itam mu teg ca ne lam ko daadal la ciy boole bëgg bàyyeeg boppam borom kenn du ci doon dara ni ma ko waxee léegi nee na am na bés boo xam ne taalibe yi dañoo dañoo ñeewante ci sëñ bi ba sàkku ci kenn ci ñoom mu taalif genn xasida ñaanal ko ci ak wér nee na ba koo ko taalifi xasida ga nee na moom lañ ko jox moom sëñ Bachir ne man lañ ko jox ndax booba gone laa goo xam ne waxtu wu ne mën naa ko gis mu ne ba ma demee jox ko ko mu xool ko ne ma lii ci kum jóge ma ne ko ci diw mu ne ma boo demee ne ko na tuubal yàlla man sama mbir ci loxol yàlla la nekk nga xam ne bu tawatee sax du nangu ko ko ñaanal mu ne tawat yooyu nag boo ko masaan dal ba jógee ci dadaay wax daana wax ne ñaare balaa la bu jëm si woon ci nit ñi ma yenu leen ko nee na loolu la sëñ bi daa wax ci tawat yooyu kon sëñ bi jullik mbooloo noonu la ca meloon nee na murit bi juróomi jikko yi nga xam ne bu bëggee àgg faw mënu koo ñàkk jikkoo na fexe ba tàmm jullik mbooloo mu ba ca topp na moytu di ànd ak ñu dëng ji ñu dëng ñi nay moytoo ànd ak ñoom waxoon na la ci xoqal bu kaaw ne wa rufqatun wa hay ixwaanun da ngay ànd ak ñoo bokkal ñoo bokkalu bëgg waaye ñi nga xam ne bokkuleen fu ngeen jëm na nga moytoo ànd ak ñoom lu dul xanaa ak laabire bu jëm ci ñoom mu ne ñettal bi mooy lépp looy looy sàkku na nga ca jiital ñaan yàlla boo amoon yitte war koo xëy doxee ka ndakaaru nanga ci guddi gi na nga jàpp ba sel julli ñaar rakka tàllal say loxo sa boroom ñaan loolu daanal dimbali ci ci pas-pas loola boo ko sabablu jee ba am ko da nga da jàpp ne ñaan nga nga ñaanoon yàlla moo ko moo koy yombal ba nga am ko kon lépp looy def ak looy wut Sëriñ Tuubaa nee na nanga nga jiital ñaan yàlla loolu dana tax dana dëgëral ngëm yàlla ci sa xol ba lépp loo am nga sant ko yàlla xam ne ca yàlla la jóge mu ne ba ca topp nag mu ne na nga taxaw ci àq mbindeef yépp di ko sàmm àq mbindeef yépp na nga ko sàmm ngir jëmmi sunu borom ji tabaaraka tax taala bul tooñ kenn ci genn wet mu ne ba ca topp muy juróomeel bi mooy nga digg doomu nag bañ a ëppal bañ a yées yu bari yu ñu dégg léegi ci yoon wi ëppal rek moo ko indi sëñ Tuubaa nee woon na loolu dugg murit nee na am ak murit wasaata yeeg nga xam ne ci la lislaam taxaw suñu borom ne kuntum xayra ummatin wala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wasata yeegoo ko ci la sëñ Tuubaa tënk murit yi nee na am murit du ëppal day digg doomu kon loolu mooy melaw jullit loolu itam mooy melaw murit mu ne morit bi bëgg àgg kon ci boromam kon wax na la meru bi sóobu di dem te àggagut wax na la melaw morit sadiq wax na la melo yi nga xam ne murit bu bëgg a àgg ci boromam noonu lay mel kon dal ci tënk sëñ Tuba nii la déggee ak murit bu jëkk bi mooy gëm yàlla gu ànd ak wéetal ko bi ci des mooy xam santaana yàlla yi yim santaane ci kaw suuf te loolu waxoon na ne digal na murid yépp ñu jéem koo xam xam seen faratay diine ndaat ne warlul naa leen xam gi waaye warlu gi nag ci taalif ay téere laa koy defee laa koy defee ngir ngeen jàng ko xam ko ba ca des mooy ihsaan te lépp looy def yàllay kese tax yàlla yàllay kese tax naka noonu lim bind lépp nee naa la génnul tawxiid génnul wéetal yàlla xasaayit yii ñuy tudde ay xasaayit di ko jàng nga xam ne lu bari liy xew daanaka ci lay juddoo defe naa jàng xasida te amoo tawxid ku ko def leeru xasida nekkul ci yow da xasaayid yi tawxid la fee sa dell xasida yi ñu xam lu mel ne nuuru daarayni gis nga muy wax ca biir washkur tadarruya ya samiu yaa waaxidan tanxu lahul jumuu ak yaa lay laysa yakunu shibhuka ak yu baree bari yoo xam ne kenn mënu la koo lim waxtu wane ngay jàng xasida gi di ko jàngale kon boo ñàkkee tawxid xawma li ngay jàng lu mu lay jariñ lu mel ne xasiid ak mafatihul bishr yi ñu xam rek gis nga shakuru ya alimu baaqi ya ahad ya nafi'an innaka rabbuna al ahad jaalibatul maraaxib noonu moom da caa fees dell ca njëlbéen nga ba ca mujj yaa man lahul xalqu bila musharaka yow yàlla mi nga xam ne yaa moom bindee fi te kenn bokkaale wu ko yow yaa waaxidan fil mulki lam yusharaki yow mi nga xam ne kenn yow mi kenn te moom nguur gi teg bokkaale woo ko kenn wasalli yaa fardan lahu tawxiidu yaa waaxidan quttu lahu tawxiida ba ca mujj yaa yaa waaxidan laysa yuraamu shibhuka kenn du la wutal ndant ndax kenn nga kon xasaayid yi taysirul asir moom baati tawxiid a ko ubbi yallaahu yaa man laa ilaaha ghayruhu xasaayid yépp nag looloo ca nekk kon kuy jàng xasida dalaa war a dolli tawxiid ndax bis bu na yaa ngi jaar ci baati tawxiid yi di jàll kon kuñ gis mu taqu xasaayid yi te ñàkk tawxiid ñun ñëpp nañu xamandoo de leeru xasida moom ak mbootum xasida nekkagul ci moom noo ngi koy ñaanal mu ne ci moom kon xam naa ci tënk rek noo ngi yamale fii kàddu gi xam naa yéene ji ëppoon na lii waaye man man mbeeg jàppoon naa ne sax du ma agsi fii waxoon naa ko sëñ Ahmadu jàppoon na du agsi fii ndax ngant lu ñu am ci wax ju wax ju gudd waaye noo ngi jéggalu bu baax di sant bu baax a baax nag ndax jataay bii képp kuñ ci boole rek ak cant la kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan jataay bi fam tàmbalee ba fam yem ak ya ko jiitoog ya koy mujj yëpp insha allah yàlla waree gërëm lépp ci barkeb sëriñ bi barkeb borom daaru wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf euh, sëriñ Abou Mbacké ci waxtaan waam solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxee te mu aju ci al irada muy ak taalibe te nga indi ko ci anam goo xamante ne anam gu jot la indi ko tamit ci anam gi nga xamante ne noonu la ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul tënkee dunde ko noonu digale taalibe itam ñu dunde ko noonu muy wax joo xamante ne wax ju am solo la tënk bu am solo nga ci andi xam naa ne euh, thème bi am gum am solo tax na ay mbokk bëgg nañ cee def ay taxaw seetlu li ñuy def rek mooy dañuy njëkk a jox kàddu gi Serigne Mouhamad Mbacke moom sëriñ Serigne Moustapha sa mi nga xamante ne tamit ci liggéey bi la bokk yàgg bokk ak ñun jotaay yii nii su ko defee mu indi ab taxaw seetlu rek ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane suñu noppee ci moom danañ jox kàddu gi sëriñ Mouhamad Mbacke moom sëriñ Basirou Anta Niang moom tamit mu indi ab taxaw seetlu fekkente ne waxtu bi may nañu ko tamit du ñàkk yeneen mbokk yoo xamante ne incha danañ ci indi ñoom tamit ay taxaw seetlu ci euh, li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane xam naa tamit ñàkkul ne am na ay laaj yoo xamante ne dafa aju ci li sëñ bi doon waxtaane ay mbokk sàkku pour ñu leeral leen ko bu ñu ko waxtu yu may rek incha allah dana ñëw ci laaj yooyu su wadee sëñ mën a leeral laaj yooyu kon dañuy jox kaddu gi sëriñ Mouhamad Mbacke moom sëriñ Moussa Hafsa su ko defee mu indi taxaw seetlu ci lii sëriñ doon waxtaane bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala al sayyidina muhammadin al-makin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu bokk yi fi teew yépp nuyoo bu sell muy nuyoo bu lislaam di ziyaare bala ñuy gën a sori ci waxtaan wi sëriñ Abbas Bakke moom mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Ibrahima Fati di siyaare sunu sëriñ di Cheikh Moustapha Hafsa di ñaan sunu borom yàggal ko fi te defal ko wér di am mbégte lool ci waxtaan wi ak jataay bi ni nga xam ne noonu lañ ci fekkee sunu mbokk yu baax yi ak mbokki taalibe yi tàmbalee ko ci sëriñ bi doon def waxtaan wi muy waxtaan bu am solo woo xam ne jàpp naa ne képp ku ko teewlu da nga ci mën a jëre ay njariñ yoo xam ne nii dana la mën a jëriñ waxtu wu nekk kon yàlla yàlla boole ci allazina yastami'una al qawla yattabi'una ahsana mu mel ne sëriñ bi ñëw na ci anam yu bare bare ci ni ñu ni ñu indee jëmbi tam bi maanaam ni ñu ko màndargaale mafhum al irada inda al Xadim ñëw na ci ci anam yu bare bare mu mel ne sëriñ bi ni mu dégg iraada mooy ni nga xamee ni rek noonu la ko islaam jàngale noonu la ko islaam leerale sëñ bi wax na ko ci biir wax ji léegi lépp génnul imaan al islaam al ihsaan yaakaar naa ne ku am ak seetlu dugg na ci tafasil yi ba xóot na ci yaatal na ci daal ci anam yu am solo kon daal Cheikh al Xadim génnul bu ñu dalloo ci baatub iraada luga lugatan day mel ne mooy alqudratu fi tasmim ala ba'd al a'mal wa tasarrufat mu mel ne sëriñ bi noonu la ko noonu la ko jële ci teel bi nga xamee ne nii yàlla feeñal la ko ci jamono mu jaar fi nit ku baax di jaar ba am ak xàmmee ba am ak ràññee ci diine dafa daan di nekk ci loolu mooy dafa dëgër ci diggante imaan diggante islaam diggante ihsaan yaakaar naa ne am na xasida koo xam ne ni ci xasida yu njëkk yi la bu ñu demee ca tarjumaan ja wax na ci lu mel noonu ila kulli man lam ya'lam bi amri kaatibi haadihi al-xuruuf bokk na ci lam ca wax fal yawma yuridu an yunabbiha kulla man lam ya'lam bi amrihi tanbihan la yakunu ba'dahu shakk képp koo xam ne xamoo sama mbir tey dama laa bëgg a yee ba nga xam sama mbir ni mu tëdde yee koo xam ne ni sikki sàkk du ci amati daal di tàmbali yàlla sunu boroom mooy sama boroom yonent bi sallallahu alayhi wa mooy sama yonte al islaam mooy sama diine al kaabatu mooy sama xibla bana eh, jëmmi tarjumaan ja jaaxe ma dugg ci xasida gi te loolu xam naa ci xasida yu njëkkee la kon sëriñ bi biñ ko jaaralee fañ ko war a jaarale ci saaxir moom it dafa daal ñëw sóobu ci al iraada mooy dëgër ci lañ lañ la nga xam ne xam na ne mooy diine ju wér mu dëgër ca nekk ca ci teel ba ni mu demee ba yëg responsabilité bi nga xam ne yàlla teg na ko ci kawam ngir mu fas yéene tasaare loolu nga xam ne mi ngi ko doon dund ca biiram di ko dund ci biteem mu tasaare ko ak ñi nga xam ne nangu nañoo ànd ak moom ca loola mu dugg ak ñoom ca loola yaakaar naa bu ñu delloo ci Munawwirus Sudur wax na ca loolee wa min ajaib ibni abdillahi alayhi xayru salawatillahi baaqin adaa ardahu bil awliya ila alqiyamati wa kullun waliya sunanahu wasaanaha an bidaci tabshiruhu xadimahu bi fasdaci amarahu wa salla alayhi llahu fi l ali wa sahbi wa man walaahu bi an yuallima almuridina wa man yaqbalu minhu nusxa min ahli zanam min min ahli zaman wa innahu awsalahu an taxliya li rabbihi mubashiran bi taxliya yaakaar naa ne loolu leeral na ci lu bari ci lu aju ci al irada nga xam ne lam doon dund ca biir di ko yëg sunu boroom jox ko ndigal nag ni nga xam ne noonu la ñëw ci alxuraan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikiin mu xëy-xëy woote woote bu mag boobu ca Mbàkke Kajoor wax ne képp koo xam ne jàng kese kese moo la fi indi bisimilah yoon waa ngoogu waaye koo xam ne nag li mu nekk taxaw nga ngir ànd ak moom taxaw nga ngir nekk caag moom nga toog jàpp naa ne murid yooyu toogoon ñooy ña nga xam ne ñoom la njëkka a sóobal colole mu ànd ak ñoom ci jëmmi jëmmi Euh, iraada iraada boobu nga xam ne mooy nga dëgër ci li nga nekk dëgër ci jëf ju baax ji nga xam ne moom nga moom nga moom nga moom nga moom nga nekk maanaam nga dëgër ci am ci pas-pas am ci itte sëriñ bi ànd ak ñoom soo bëgg ñoom ci loolee yaakaar naa ne ci biir euh, jàngale yi nga xam ne daana ko def léeg-léegi day jàngale day jàngale ba yàgg mu ne am na am na loo xam ne moo gën a kawe lii mooy ngay ma ngay mën a dégg ngay mën a xam lañu lañu la ñuy wax ci lawal maxfuus boobu ma ngay junj waaye bi mu demee ba nga xam ne nag jot na mu leeral mu leeral nag daa di taxaw woote woote boobu daal di leeral kon sëñ bi noonu la doon dunde iraada noonu la ko déggee noonu la ko noonu la ko dunde noonu la ko dundale ci biir gaa yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak moom ci njalbeen nga bu ñu delloo ci nopp sa mubaaraka nga xam ne sëñ Mat Lamin Jóob Dagana moo ko def di nettali ci sëñ bi wax na ne sëñ bu Bousso wax na ko ne ko sëriñ bi bu ñu xoolee ñi àndandoo moom day mel ne dañoo séddale ko ci ñetti uur mooy uur bu njëkk ba ak bu ñaareel ba ak bu mujj ba bu njëkk ba mooy ñooñu nga xam ne moo leen tàggatal boppam moo leen yaral boppam moo leen wullil boppam def ci ñoom lam bëgg te mooy la yàlla bëgg moo wax na ñooñu de gisuma dégguma ku leen gën bu fekkoon ne sëñ bi aw ñam la ma ma des naa wax ne ñoom day eh, fóon nañu maanaam bu bu doonu xet dem nañ ba fóon ko ba xam la mu doon ba mus ko kon ci njëlbéen ga gaa yooyee noonu la noonu la noonu la noonu la ànde ak ñoom bokkoon na ci Cheikh Ibra Sarr Cheikh Ibra Fall ak sëñ daa Abdourahman Lo ak mag ñu daal nga xam ne ñooy ñëkk njëkkoon a topp kon la taxoon mu doon def loolu lépp nag mooy ni ko sëñ bi waxee ci biir waxtaan wi bëgg a am ngërëmul yàlla day mel ne yooyu yëpp wasiila la pour mën a àgg nag ci ngërëmul yàlla raaya bi dëgg-dëgg mooy mën a am ngërëmul yàlla ni nga xamee ne noonu la ko noonu la ko de waxee ne murid warut am benn bëgg-bëgg ci àddina bu dul ngërëmul yàlla am na jàngaleen woo xam ne sëñ bi da doon ay tomb yu mu doon def moo wax ne dafa am yett yoo xam ne nii wolof yi dañ leen di boole ba mel na benn te benn bokk ci ak moroom ja bi ci njëkk mooy aajo ju faju mbir mu yëwén ak ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla la ko mu jële mu ne aajo ju faju doy mu di ko leeral moom sëñ Tuubaa mu ne aajo ju faju foo fekk boroom ab xolom day dëkke di sedd donte amut ku ko téyal ak satalaam ab xolom nee na saabu ne day dëkke di sedd donte amul ku ko téyal ak satalaam nee na foo fekk ku mel noonu xamal ne mooy boroom aaja ju faju boroom mbir mu yëwén nag nee na foo ko fekk dañuy ëmb rek di ko yut beneen ba ca topp nag muy boroom ngërëmul yàlla nga xam ne ñim doon yar ak fa mu leen jëmale fépp weesuwul am ngërëmul yàlla moo ne boroom ngërëmul yàlla nag foo ko fekk wax nañ ne wax nañ ne sëñ sëñ Diassé sëñ Diassé Cissé la ko sëriñ bi waxoon sëñ Diassé Cissé bàyyi bàyyi sëñ moro Mbaye Cissé mu ne boroom ngërëmul yàlla nag foo ko fekk ngaanu waayoom mënees na koo jàppoo leneen la ca des nee na boo ko seexluwul mën nga koo sël moom moom sëñ Diassé nag bi ko sëñ bi waxee loolu nee na loolu jaaxal na ma ma ñëw ci sëñ Masamba sëñ Masamba leeral ma ko ne ma def yàlla bu gërëmee ab jaamam lu ñu gërëmul dootul nekk ci moom moo tax ñaar yooyu nga xam ne nekkoon na ci nekkoon na ci boobu mujj tudd dañoo daal di dañ day def yàlla bu gërëmee ab jaamam lu ñu gërëmul dootul nekk ci moom kon ñu gis ngërëmul yàlla ni mu kawee ak euh, ni nga xamee ni nii noonu la amee solo ci lépp loo xam ne nii nit ki mi ngi koy wut am na kilifa goo xam ne nii doomi Sëñ Abdul la wax na ne Sëñ Abdul bi mu koy jël di ko jox sëriñ Saliou yaakaar naa sëriñ Cheikh Lagan nee na daf ko wax ne ko nit ki soo soo ko bëggalee loo xam ne mënoo koo yëkkati jox ko ko da nga koy yóbbu foo xam ne nii dana fa mën a amee ngërëmul yàlla daan daal koy leeral nag lan mooy ngërëmul yàlla ne ko day ngërëmul yàlla foo fekk nit nit nit kuy jàmbat maanaa nit kuy nit kuy nit kuy nit kuy xalab xamal ne amu ko ndax radiyallahu anhum la wax te wa radu anhu la ci teg radiyallahu anhum wa radu anhu kon foo fekk kuy jàmbat xamal ne amul ngërëmul yàlla yàlla bu xasee jërëm bu xasee bu xasee gërëm ab jaamam rek jaam bi day gërëm lépp maanaam lépp lépp lu sun borom dogal ci moom loolee da koy neex sëñ Tuubaa euh, bi muy yar mag ñi bi muy nekk ca la mu nekk loolu lépp dafa am lu ko wudd dafa am lu ko lu fu mu bëggoon a àgg ñoom fu mu bëggoon a àgg ñoom nag mooy am ngërëmul yàlla te loolu jàpp naa ne magam mag mag ñooñee ànd naa ñoom dox naa ñoom ba kenn ku ci nekk la nga doon wut ci yàlla nga am ko kon dëgg-dëgg iraada ni ko sëñ Tuubaa mooy nga jaar ci jaarawaay yi waaye nag fa nga jëm mooy am nga ngërëmul yàlla kon sëñ bi ci loolu la nekkoon magam ñooñu it foofu la leen jaarale ba ñu àgg fa nga xam ne fa lañ ci su ko defee nag ñaar a nekk ñaar moo nekk mooy démb ak tey buñ nee dëmb noonu la noonu la noonu la sëñ bi doon doxee mag ñi mu àndaloo foofu la leen jaarale bind naat wane ne foofu lañu war a jaar léegi nag jamono ji toll nii nag mooy mooy muy ci jamono ji toll nii nag day mel ne suñ ko suñ ko jëlee ñu xoolaat ko bari na ay doxin yoo xam ne wuute na lool ak na mag ña doon doxe wuute na loolu ak ni nga xam ne noonu sëriñ bi jàngalee al irada day mel ne dañoo am ay ay gisiin ak ay déggin yoo xam ne daal kenn ku nekk yow na nga jàppee maanaam yow nanga nga na nga yëgee rek wala na nga jàppee na nga jàpp na jàppee ak iraada ci kaw sa dégginu bopp rek yow noonu nga koy jël di ko jàngalee loolu nag muy lu day waar loo xam ne jàpp naa ne kenn ku nekk war na koy wattandiku ndax sëñ Tuubaa bu ñu koy jàngalee dañoo dañoo dañoo dañoo war a seet moom ni mu jàngalee boppam su ko defee ñu jàngalee ko noonu waruñu waruñu bëgg moo modernel mbir mi wala bëgg bëgg nit ki dégg ba tax ñu ñu ñu bëgg a dugg moom ci ay téw ay ay ay yoo xam ne yow yaa koy bëgg a koy bëgg a indi ndax man nga ko indi ba far dugal ca wala nga def ca loo xam ne sax du bokk ak le sëñ bi bëgg jàpp naa defe ne jafe-jafe yu bari te sëñ bi doon na ko junj léegi ci biir wax ji yoo xam ne mu ngi am ci murid gi ci ñoo xam ne nii seenu seenu njàng day des seenu seenu seenu euh, déggin li li li sëñ waa jàngale day des ba noppi ñu bëgg xuus nag bëgg a bëgg bëgg dugg ci ay tafaasil yoo xam ne nii day wutal lool ak na nga xam ne noonu la ko sëñ waa jàngale kon daal day mel ne sëñ bi bu ñu koy jàngalee dañoo war a seet moom ni mu jàngalee boppam su ko defee ñu jàngalee ko noonu bàyyi ak ki ñu bëgg a jàngal nag su ko defee moom mu xool naka la mën a dégg loolu jàpp na la loolu suñ ko defee dana tax lu baree bari ci ay jafe-jafe euh, du am waaye seet nam la neexee wala seet na nga xam ne yow doon ko yëgee Euh, di ko waxee noonu kooku jàpp naa ne gënul mooy li sëñ bi wax léegi inna tabi'una illa zanna wa ma tahwal anfus kon daal xam naa ci gàttal euh, loolu bokk na ci liñ ci seetloo ndax euh, yàlla moo def ñu ñëw ci jotaay bi bëgg a taataanu sëñ Axma waxanu ne nañu def taaliq waaye wax dëgg yàlla bëggoon nañ daal mu gën a mu gën a mu gën a yaatu buñ ko teeloon a xam-xam ne danañ ci Euh, gën a def ay gëstu yu gën a yaatu ba nga xam ne daal dana dana dana gën a am solo waaye boo ñëwee rek ñu jox la kàddu nu euh, c'est que nga da nga da feeñal seen waaye lépp di delluwaat ci kim daanaka sëñ bi ndax bu fekkee euh, dañuy ay yoo xam ne ñoo bëgg sëñ bi di jéem yëngatu ci lu neex sëñ bi ñu ñëw fekk tam bi muy mu nekk di jëmmal loolu day mel ne kon wax dëgg yàlla loolu loolu loolu duñ def lu dul rek mbëgg ci te xam ne ni nga ko waxee rek ax ma léegi ci tàmbali bi lépp day delluwaat maanaam ci sëñ bi kon yàlla na yàlla def tawfeex suñ borom barke liggéey bi yéen ñi nga xam ne yéen yëngutu ci liggéey bi te boobu ba léegi mu yàgg doon ay at ñu baree bari ñoo xam ne ñu ngi def lu mel nii ci réew mi ci yéen lañ ko roy wax dëgg yàlla kon ñu ngi ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan suñu borom barke liggéey bi suñu borom def tawfeex sëñ bi doon def waxtaan bi yàlla gën a gën koo barkeel yàlla gën ko defal ndam ci activité yi mu def yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, jërëjëf euh, sëriñ Mouhamed Mbacke moom sëriñ Moussa Hafsa waxtaan lii nag day firndeel ne thème bi am na solo am solo goo xamante ne ñun ñëpp moom la ñuy dund loolu moo tax kenn ku nekk am cawarte wax ci euh, su ko defee xam naa ne incha allah bu ci noppee tamit euh, ñàkk sëriñ Khadim Diouf moom tamit am na. mbokk yi ñu ngi leen di seer bu baax di sant mbokk mu tedd mi doon def waxtaan woo am solo wi Serigne Abou Mbacké waxtaan wi am na solo lamboo Euh, thème bi li mu soxla woon lépp jàpp naa ne ñun amul lu ciy dolli xanaa day wane ne waxtaan wi biñ ko digloo rek euh, njariñ luñ ci mën a jële lan njariñ lañ mën a jële ci lii suñu boo doon waxtaan xam naa bala euh, dañuy laaj benn laaj rek ndax sëriñ bi dafa andi woon benn thème bu tudd mafhumul irada indi Cheikhul Khadim loolu nag ñun ginnaaw bu ñu xamee ne Cheikhul Khadim mi nga xam ne moo fond moo fonde yoon wi moom moo waxal boppam ne nii laa dégg yoon wi laaj bi may laaj ndax kon dana am keneen mën na ci am beneen xalaat kon jàpp naa ne day kenn du ci mën a am beneen xalaat kon sëriñ bi ko sosoon sëriñ bi daal moom moo sos yoon wi nii laa ko nii laa ko nii laa ko sose wax ne ci imaan islaam ihsan ci laa sosu yoon wi muy mabadi yooyu nga xam ne ci lañ fondation ci la fondation yoon wi moom mu sëñ bi mu wax ne ci la fondé yoon wi kon daal laaj bi ñuy laaj mooy ndax kon keneen mën na ci am xalaat kon jàpp naa ne kenn du ci am xalaat bu sëriñ bi kon jàpp naa ne mbokk yi nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax euh, thème bi am na solo am solo goo xam ne kii euh, biñ ko déggee sëñ Abo mboolem li nga xam ne mooy ponk diini yi ponk diini yi euh, gis nañ ne sëñ bi wax nga ne ci la yoon wi fonk gum ko fonkoon ci mboolem li nga xam ne mooy arkaanul islaam yi muy julli woor aj màkka natt asaka yooyu yëpp ci biir julli euh, dëgg nañ ci sa biir waxtaan nga wax ne moom day àggoon na ci fonk gum fonk julli agoon na ci lu lu gàllankoor yu mën di am du tax mu wóote julli ci jàkka ja loolu nag jàpp na ne nun taalibe yi nun loolu am nañ ci sas sëriñ bi ginnaaw moom mi sos yoon wi moom ànd ak lu koy gàllankoor ci yaram moom lépp teewul julli juróom yépp ci julli jumaa la ko defee jàpp naa ne kon nun war nañu war nañu ci bàyyi xel a baax aj mii nga waxit ne bokk na ci li nga xam ne nekkoon na ay mébétam ba mu bëggoon na ko waaye yàlla suñu boroom dogal ay gàllankoor yu ko dal ba tax dem demut waaye mu demlu nag hmm, waa këram yi ñu bari dem ci ñu bari demal ko jàpp naa ne boobu ponk yi desu ginnaaw koor mi ñu wax wax nañ bu mosaan ñëw wax nañ ne da ko daa digle di ko fonk di ko dundalee noo xam ne nii eh, kenn mosu gis ñu mu dundalee ko noonu loolu kon jàpp naa ne la boobu ponk itam ponk ñun bu ñu war a bàyyi xel la ñun nga ne itam eh, bala ma génne ci julli wax nga ne eh, fonkoon na ko fonk goo xam ne gi lu ñu mosaan def bu julli jotee bu ñu xasee na allahu akbar lu lu lu ñuy def la da ko day dindi loola wax nañ ne ci njaareem am na ko waroon sàkketal bi mu déggee nodd gi e, continuer ci liggéey ba sàkket ba mu doon def wax nañ ni bi sëriñ bi jógee ci jàkka ji dafa laaj lu tax di mu waaja ne ko man day mbàkke liggéey la moo gën a moo ëpp solo sëñ bi ne ko déedéet tuub li nga wax daan ne ko bi nu waxee allahu bar fi nga yemoon ci sàkket bi dindi lépp bu ñu xasee wax sëñ bi xamal ne ko ne bu ñu xasee wax allahu akbar rek lépp lu ñu doon def lu dem jàmm jàmm ci suñu borom rek loolu baaxul mboolem lañ defoon ci sàkkar bi lépp sëriñ bi ne ko nañ ko dindi jàpp naa ne kon sëriñ bi bu fekkee moom la ñuy wax ne moo rëddoon yoon wi wax ne fii la bëgg ñu jaar fi jàpp naa ne kon nun am nañ ci sasu rëy rëy borom dëkk bi jàpp naa ne doy na ci misaal ndax euh, ginnaaw sëriñ bee ko yar lu nekk ci moom sëriñ bi moo ko ci def te fii mu toog ci bi mu nekkee darul muti gi dawut jullee furut ci jumaa ji ci jàkka ji te julli gi day ànd ak laab ànd ak nag jamono yooyu daaru muti ku ne xam ne ne ndox manqué woon na lool ndox amutoon waaye teewul dara digle ñu julee ci jàkk ji ànd ak am njàpp jàpp naa ne kon nun doy na misaal ci borom daaru muti ndax sëriñ bee ko yar lu mu ne ci moom sëriñ bee ko def kon yaakaar na ne loolu tam nun taalibe yi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax kon daal li ñuy wax mooy murid gi dal suñu suñu ñu ko toppee nenn lu dul ni ko sëñ bi rëdd mënul lu bi rëdd moom ci moom ginnaaw laajoon nañ ko gouverneur général laajoon na ko ne ko lan nga lan lan nga taxawal mooy lan mu xam mu xam la ne ci yii la ko taxawale muy iman islam ihsan jàpp naa ne kon kenn amatul beneen gis-gis bu dul sëriñ bi nga xam ne moo ko fonde woon kon daal mbokki taalibe yi ñi ngi bàyyi ñi ngi jàpp ne daal loolu daal moom laaj la boo xam ne daal man dama koy laaj sama bopp di ko laaj jëpp waaye tontu man sama damay wax ne daal wax dëgg yàlla keneen amu ci beneen gis-gis groupe sëriñ bi nga xam ne moo sos moom yoon wi nii la ci gisee xam naa ñu ngi jégalu bu baax waxtaan wi li ci waroon li ci waroon ñëw lépp sëriñ Abou andi na ko ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq àdduna ak alaaxira sant ñëpp di ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di am mbégte lool ci waxtaan wi nga xam ne sëriñ Abou waxtaan na ko. te muy thème bu yitteel bu am solo ci jamono boo xam ne yaakaar naa ne li ñuy waxtaane yépp amul lu ko ci ëpp solo ndax ak murit yaakaar naa ne jamono bii ñu toll luy am problème ci jamono ji ñu toll bokk na ci bokk na ci ndax bu ñu xoolee murit gi ni ñu koy dundee ci jamono bii ñu toll dafay mel ni réew moo dem wala dëkk boo dem ak nañu jàppee seen murit ak seen murit sadiq boo demee Dakar am nañ seen phénomène bu ñu tuddee murit sadiq dangay am xaalis mën a togg ay ñam mën a joxe ñu ne murit sadiq la nga ñëw ci sunu côté bii laal bawal xaw a laal kajoor mën a jàng xasida wala mën a durus mën a sol baylaat takk maxtume ñu ne murit sadiq la ak feneen foo dem rek nañu jàppee seen murid saadiq waaye ndax loolu mooy li sëriñ bi jàppee woon muy ak murid saadiq loolu lu jara lu jara bàyyi xel la damay faral di wax ne <clears throat> mag ñi dañoo xaw a wuuteeg ñoom aw doxalin tuuti mag ñi bu ñu daan jébbalu ci sëñ Tuubaa da ngay dégg dégg koo xam ne day ñëw ne ko man de dama bëgg ku ma defar keneen ñëw ne ko man de damaa bëgg ngërëmal yàlla keneen ñëw ne ko man de damaa bëgg yegg ci yàlla waaye ñun ku jébalu balaa sëñ bee ñaan nga ne ko ñaanal ma bokk ci milliards yi sëñ Tuubaa yi léegi loolu moo xew muy phénomène boo xam ne daal doy na waa day mel ni am am rek mooy doon ak murid saadix ku dul loolu daanaka yow laaloo ak murid saadix mu mel ni ki nag ak murit balaa nit kee mën a doon murit dëgg dëgg dëgg day doon ab jullit dëgg dëgg dëgg nit mënta jéggi ak njullit tàbbi ci ak murit mënta nekk sëñ bi wax na ko léegi Sëriñ Tuubaa yoonam bii dafa fekk yoon wi yonent bi alayhi salaatu wasalaam àndoon ak saxaaba yi mu ñëw yeesalaat ko wax ne képp koo xam ne bëgg ngaa yegg ci yàlla ñëwal kaay ànd ak man ma yeggale la ci yàlla sëñ bi loolu la waxoon foofu la tegoon tànkam waaye taalibe yi daan ànd ak ñoom itam yi daan ànd ak moom mu daan leen jaarale ci yoon woowu yoon yoon mooy teg leen ci tawxiid bu wér muy ñu wéetal yàlla sunu borom ba mënuñoo mel ni sëriñ bi na mu wéetalee woon yàlla ndax sëriñ bi moom beneen dimension la fa mu toll borom moom moom rek moo fa toll borom waaye nag ñi mu yar li sëriñ Abdou Lahad Lahad Mbacke daan wax naan mbooleen ñi àndoon ak sëriñ Touba kenn ku ci nekk tàngal na la ba nga ba nga ba boo mën la jafalit lu te lu dend ak yow tàng lakk lu dend ak yow tàng lakk masalan tey jii da nga daan fekk taalibe boo xam ne bu muy ñëw ci sëñ bi weesu na am njàng waaye sëñ bi def na ci moom loo xamante ni ki jàng ki toll ci jàng di jàng ba jeexal téere yeneen bu toogee ki nga xamante ne dafa ñëw ci sëñ bi te weesu am njàng te sëñ bi yaral ko boppam ñoom ñaar bu ñu jonjante doo xam ku jàng ku jàngu ndax ñoom ñaar li ñuy def lépp ci téere lay tegu ci téere lay tegu loolu yar mënu koo weesu nga xam ne loolu tarbiya tarbiya ruuxiya la boo xam ne Sëriñ Tuubaa daka daan def ci ñi mu daan àndal waaye jamono ji ñu toll nii nga xam ne dem nañ ba ak murit sax gaa yi dama jàpp ne dañuy dem ba ëppal ci ba ci jamono yi ñu toll nii yi ñu weesu rek ñu ngi ciy dégg yoo xamante ne xëy na doy na doy na kéemaan boroom xam-xam yi yaakaar naa ne wax nañ ci ba loolu mi ngi tàmbalee di saafaraw te loolu ëppal moo koy waral te sëñ bi mës a bëgg ku ëppal sëñ bi dafa mës a bëgg koo xam ne dafa digg doomu digg doomu ci mbir yépp sëñ bi da koo mës a bëgg loolu bokk na ci ay waxam yar gi mu daan yar taalibe yi ak yee gi mu leen daan yee ci ne tawxiid ngeen war a am fiq bu leer ngeen war a am loolu bokk na ci ay waxam wax ji mu waxoon ne waylun liman zahida fi zikri wa fi lxadisi fi lfiq wa wa tasawuf wax ne toskare wala mbugal ñeel na ki nga xam ne dafa jël tànkam yi dëddu mboolem loo xam ne dafa jëm ci alquran ak fiq ak tasawuf maanaam tawxid ak fiqh ak tasawuf te loolu bu ñu delloo ci am ci mbindaatam ba léegi dangay fekk ne bi muy wax naan bokk na ci maa ngi ñaan yàlla sunu boroom mu jubal sama njaboot te jaaral leen ci tawxid ak fiqh ak tasaw ak tasawuf hadayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqhi iyaali bi zikri ma salaati wa bil madhi loolu doon ay mbindam yu leer yoo xam ne taalibe bi bëgg a dem yaakaar naa ne faw mu delloowaat boppam ci njàngale mi sëñ tubaa njàngale delluwaat boppam ci yar bi sëñ tubaa daan yar mag ñi mu mel ni ki ci biir loolu itam boo xoolee murit gi ñuy dund léegi nga xam ne euh, mën naa ne ñun ñoo ko fental suñu bopp ak kenn ku ci nekk ni nga ko gisee ni mu yombee rek foofu foofu nga jàpp ne fële sëñ bi ne loolu dem nañ ba ñun dañ koo wutal suñuy xis sa bopp suñuy say bopp lañ ko fental kenn ku ci nekk dangay toog joxe sa xissa xissa boo xam ne ah amut musnad musnad musnad ilayhi amut dara dara amut isnad amut da ngay jékki rek ne dégg naa ci nangam mbokk yi ndax dégg naa ci nangam jooju ndax doy na ndax doy na te am na ku jàngale ci mbindum sëñ Tuubaa ci mbindum sëñ Tuubaa muy sëñ Alaaji mu ne bépp wax buñ la wax ne la sëriñ bee ko wax takk-takk bu ndaw loolee ñu wax mu wuuteeg sharia loolu mën ngaa sikk sàkk ci amuk sëñ bee ko waxam déet ndax sëñ bi ni mu tegee woon tànkam ci sharia daawul woyefal daray sharia daawul wala woyefal ci biir loolu itam bu ñu xoolee bokk na ci phénomène yi nga xam ne dafa am ci yoonu murid bi gannaaw sharia lu ñu tuddee xaqiqa da gis koo xam ne ay waxam yépp wax ju bon la wax ju ñaaw wax ju bon saaga nettali lu bon ñu ne si saa yi kooku de xaqiiqa lay dund mel ni xaqiiqa moom mooy wax lu bon wax lu ñaaw waaw ñun foofu lañ tënk xaqiiqa wala si ñu ne kooku de magu murit la magu murit bi kon mooy mag boo xam ne day wax lu ñaaw di wax di nettali lu ñaaw mbokk yi magum murit daawul mel noonu magu murit day mel ni suñ bàkke buuso magum murit bu ñu koy natt dañu koy natt ci kii borom dëkk bii nga xam ne mooy borom Daaru Muxti sëñ bi yaral ko boppam ni ab taalibe bëgg ni ni mu bëgg ab taalibe mel ko day mel ni exemplaire boobu la génne muy borom Daaru Muxti boo ko royee rek daanaka dangay ngay day mel ni ni sëñ bi bëgg nga mel ko mel nga ni kon yooyu yëpp yaakaar naa ne ay phénomène la yoo xam ne bari na ci yoonu murit te ñu war ko xoolaat bu baax a baax a baax wëlbatikuwaat na ci njàngaleem sëñ Tuubaa ndax wax na ne dama damaa jaayanteeg sama borom ci bindal leen ay téere yoo xam ne moom ngeen di moom da leen di leeral lu aju ci seen digganteeg seen borom ci tawxiid ak fiq fiq ak tasawuf loolu bind na ci lu mat fukki téere yoo xam ne murit bu nekk loo ñàkk ñàkk ñàkk jot war ngaa fexe ba xam ci dara boo ko jàngul lépp itam war ngaa fexe ba xam ci dara looy jëf itam bu fekkee ak jëf la booy jëf nga fexe ba seet ku jàng ci téere yooyu te muy lu wér mu wax la loolu lu mu demee nga doog nga doog a jëf jëf jooju yaakaar naa ne loolu bu ñu ko defee danañu dimbale ñu am tawféex ci ni nga xamante ne noonu la sëriñ bi bëgg ñu mel ko ñu mel noonu su ko defee ñu euh, ni sëñ bi wax léegi nga xamante ne lu jar a bàyyi xel la yooyu yépp ma tudd muy xaalis beeg ba baax na lool waaye taxuta doon murid sadiq sol yére yu rëy yi xaabar xaabar itam taxuta doon murid saadix itam murid saadix li tax nit ku doon ko lu muy jëf lay doon loo xamante ne diggam ak diggam ak boroomam lay doon diggam ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye diggam ak Serigne Touba diggam ak Serigne Touba loolu yaakaar naa ne nit am na ay milliards yu baree baree baree bare bari te doon ab yéefar kon bu doon doon am am xaalis mooy tax a doon ab murid yaakaar naa ne kon kon nasaraan yi kenn du leen kenn kenn kenn du leen gën doon ay murid saadix te loolu sëñ Abdou Lahad Mbacké am na waxtaan wu mës a wax wax ju am solo wax ju am solo dafa wax ne euh, tool yu nangu xol yu nangoo ko gën a wóor tool yu nangu xol yu nangoo ko gën a wóor te xol yi moom nangul nañu sëñ Tuubaa ba noppi nit mën naa am lu dul jeex waaye àttanu koo def ci yoonu yàlla nit am loo xamante ne doyu ko sax mu àttan koo def ci yoonu yàlla kon yaakaar naa ne loolu Euh, benn taxaw seetlu la ci li nga xam ne xëy na bett na ci man ñu ngi jéggalu bu baax a baax a baax di am mbégte lool ci waxtaan wi nga xam ne sëñ bi def na ko lépp loo xamante ne euh, jub na ci euh, ci yàlla la lépp loo xam ne dëng na ci matadik doomu aadama la ak ñàkk gee waajal ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax a baax di sant yàlla bu baax a baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa jërëjëf sëriñ Xaadim Diouf ci taxaw seetlu bu am solo bii nga xamante ne def mbokk mi dafay laaj mu ni maa ngi laaj ndax al wirdul maqus day ab sart ci murid gi ba ku ko jëlul sag aju sëriñ bi du mën a wér wala déet waaw ah, bismillah asalaamaaleykum waaw werd bi day ab sart la gën a nuru xëy na duñ mën xàcc rek ne ab charte la waaye bu ñu jàngat nañ danañ gis ne ab charte lay doon lu jëkk xam na wérit murit wérdi wi ni mu amee solo ci sëñ Tuubaa sëñ Amsatu Jaxate nee na bi ko sëñ bi bëgg a jot ci gànnaar weeru koor woowu rek daf na ko na ngeen ma ñaanal ndax dafa am lu ma sama borom dégg na ngeen ma ñaanal ma jot ci ne boobu werdu woowu la lay lay lay junj werdu amoon solo la ci moom moom ci jotee dafa bind boo demee ci téere Nafaatul Miskiyya bu Abdullah ibn Alawi boobu wax na ca ne sëñ bi dafa bind na leen xamal leen ne moom ci boppam jëfe na werdi wi wasta'malahu wa amara al-muta'alliqina wal muta'alliqati bi athyalihi li wajhillahi ta'ala al-karim bi isti'mali muddata mukfihi wa mukfihinna fi dunya sëñ bi mi nga xam ne moom jëfe na werdi yi moom sëñ bi ne digal naa ña aju ci man ñépp ñépp góor ak jigéen nañu jëfe werdi wi seen giirub dund seen giirub dund ñoom góor ñi seen giirub dund ñoom jigéen nga xam ñaar yépp da koy andi te bu ñu delloo ci li ñu fa waxtaane sànq mooy sëñ Touba ne woon na charte murid sadiq bokk na ci jëfe ndigal kon sëñ Touba na murid ñu jëfe werdi wi kon ku ko jëfewu day mel na te nga digalam te kon kon day loolu ab charte lay doon boobaa kon buñ ko jàngatee noonu bokk na ci wax na ne werd bi dana dana dana wéral ak aju ci moom moom sëñ bi amma taalluqu fa yaxsulu bi axdil werd nee na ak ak ci sëñ Tuubaa manees na ko amee ci jër werd bi kon te defe naa gisum wax loolu ci leneen kon werd yi moom defe naa murit bu bu ne day mel na sa warteef la ngay jëfe werdul maaxuut ak nag yam ca digg yépp ci xeet yi xéwal ak yem ca digée ne képp ku ko jàpp musal lu ko ci xeet yi musiba yaat na musiba àllaxira kon defe naa moom ci ci gàttal daal buñ jàngate nañ xam ne day mel ne ab charte la ci murid bi ndax sëñ Tuubaa da koo digal murid yépp ñu du ko jëfee kon ku ko jëfewut wàcce nga digalam foofu te ne woon naa bokk na ci melo meloy murid saadiq fu mam tepalu amrihi haythu warat jërëjëf ak jërëjëf mbokk mi day laaj mu ni ndax taalibe bu jëkk ga mën naa am ba tey waaw taalibe gu jëkk ga day mën naa am ba tey lii tax muy mën a am mooy dañuy dellu xam melow taalibe bu jëkk ga ci lan la Sëriñ Tuubaa yare woon taalibe yu jëkk ya ci ñett yi ma fi jàngat léegi rek képp ko ci masa a wax Sëriñ Tuubaa lu romb loolu dalay delloo ci loolu sëñ Mor Fallou Sey mas na ko bind benn lettre di am yum ko cay laaj bokk na ci am ko cay laaj ne ko dañu bëgg nga laaral ñu dëgg-dëgg ak soobu mooy lan ak yoon wii ñu nekk mooy lan ndax njort yiñ ciy wéyee ak yooyu ñu bañ ko ci wéyee ne ko bëgg nañ nga leeral yow ci man ngir nga nekk yow sëriñ bi yëru ngi ñeenti mazahib bi ci man nga ci nekk ak bu fekkee ci yépp nga nekk nun taalibe yi nu ñuy def dañ lay topp ni la royee na saxaaba yi doon royee yonent bi wala dañuy dellu ci lañ jàngoon ci risaala wala lañ jàngoon ci xali sëñ bi na ko li ngeen war a li gën a jekk ci yéen ngeen laaj ko mooy lan mooy dëgg dëgg liimaan lan mooy dëgg-dëgg lislaam lan mooy dëgg-dëgg lixsaan mu ne ko loolu mooy li ngeen war a laaj yéen waaye waru leen a jéggi loolu di laaj yoo xam ne ñi ëpp ci waa jamono ñi ak xetam sax xeeju leen te mooy yëfi yëfi yëfi biir yi ñuy wax léeg lekk kon Sëriñ Tuubaa nee na dëgg-dëgg lii maanaam lislaam ak lixsaan moom la taalibe yi war a yittewoo mu ne ko li nga laaj man ngir laa nekk mu ne ko man ci shari'atul mutahhara laa nekk ak ci a munawwara mun munawwara ca mujj ga mu ne ko li gën a li gën a rafet ci yéen gën a yàlla daal mooy na ngeen di sàmmonteeg la ca téere tawxid yu wér ya ak la ca téere fiq yu wér ya ak la ca téere tasawuf yu wér ya kon te mooy waahiru sharia mooy li yonent bi ne kon nga xam ne lépp lu wuuteeg sunna daal sëñ Tuubaa da ca daa génn taalibe ku ñëw wax ko lu wuuteeg loolu mu delloo la ca loola am na ko ñëw sax ne ko dama luy muxallatul Ghazali mu ne ko muxallatul Ghazali mooy imaan ak islaam ak ihsaan tasaxte kon sëñ bi musta nangu kon taalibe ko jëkk ak taalibe mu jigéen daal ne ko sëñ Tuubaa tënke mooy ñett yi ñu doon waxtaana rek gëm yàlla gu ànd ak wéetal ko jëfe santaana yàlla yi ci kaw suuf te ànd ak xam ko te lépp nag yàllay kese tax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokk mi day laaj mu ni ndax sëriñ sépp mën a yeggale ci ngërëmul sëriñ bi maanaam ni bi bëgg ab murid mel ni ndax sëriñ sépp ni mën a yeggale seeni taalibe Ah, déedéet sëriñ sëpp mënuñu ko day mel ne li gën a yomb ci nun murid yi rek ñu jàpp ne sëriñ Tuubaa mooy sunub sëriñ ñii ñu àndal ñëpp nag ñu dox suñu bëgganteeg sëriñ bi dafa mel na jafe-jafe yi murid yu jëkk yi amoon nañ ko ndax li ñuy wax yéege kan moo koy def ci yoon bi am na ko ko masalaat sañ sëñ Habibu Mbàkke ne ko kën moo yéege ci yoonu murid nee na mu ne ko laajoon naa ko sañ Daam Abdurahmaan Lo mu ne ma murid bu ne fa nga nekk di fa def la nga war a def la la sëñ bi sant moo demee ba yéegal a jot sëriñ bee la yéegal boppam kon day mel ne tarbiya ak tarqiya ak ngërëm ak lépp moom ci loxol sëñ Tuubaa la nekk képp koo yooyu mu teg ko ci loxoom ginnaaw moom nee na ñeenti téeméeri at yii ci kanam mi ngi dëkkaale ak boroom ci def ak dindi kon nañu xam ne li gën a yomb ci noonu daal moo ñu jàpp ne sëriñ bi mooy mooy sëriñ bi mooy sunu sëriñ mooy wasila wu mag bi dox sa diggante ak sunu borom ci diggante bi ñett ñëpp nag dañu leen a dañu leen a doxale sunu dëkkante ak sëriñ bi kon ngërëm yeeg aajo yeeg lépp ci sëñ bi lay di jënti teewul nag ba tey ba tey lu muy néew néew néew am na ñoo xam ne fa ñu jëkk ña daa yóbbu taalib bi mën nañ leen fa yóbbu ba tey am na waaye lu néew néew la yoo xam ne ñun xam naa duñ duñ ñemee dugg ci yenn détails yi ok jërëjëf. jërëjëf mbokk mi nee na dafa gis sëriñ Touba ni mu fonki woon julli nga xam ne julli da ko jarloon lu ne. te na mu gis jànkati xasaayid yu bëree bëri bu julli jotee duñ ko fonk soo leen waxee daal dañuy wax ni wajal kitaabati min sal yawmi fawqa salaatin xubilat wasaw mu doon laaj loolu noo ko dégg ok jërëjëf loolu moom xam naa li ëpp ci li ñuy réeral ñun mooy dugg ci xoos ci pirim xasida yi li ëpp ci li ñuy réeral la bokk ndax bayit wi nga xam ne ma ngi ca nooru daara ni waj'al kitaabati minzal yawmi fawqa salaat salaatin qubilat wa sawmi ca biir Nuurud Daarayni waxaat na ci ne waj'al kitaabati ka mithlil hajj wa sawmi wa salaati ahli naj ci njaal bin gi ci njaal la nekk ci njaal bin gi la ñaan ne ko nanga def téere bi mu féete kaw julli ak koor yooyu ak aj ak ba mbéyee ca biir muy ñaanaat ne ko na nga ko def mu mel na julli kon xam nga na loolu la mu bëgg a wax moom dong moo ko xam kon xuus ci firim xasida moom moom loolu moo mën nañu yóbbi lu bari te te la la la sëñ bi digganteem ak boromam la lam ciy jublu boo ko xam bu ko defee nag bu dee wàllu julli ci boppam moom sëñ Tuubaa la mu woon mag ña mag ña mooy lépp lu ñu def bu julli jotee nañ ko bàyyi julli àggoon na ci di wax ne lépp luñ may defal buñ ca faatee waxtu buñ ko boole ci sama alal waxoon na ko biñ ko indee Touba ci ñibbiseem Touba gi guddik àllarba googu fukk ak juróom-ñeent ci muharram dañ caa nekk di ca di ca di na ca liggéey ba di ca nekk ba julli suba jot noppeeku noppeeguñu ba julli suba jotee li ñuy def àggagut ñi ngi ñi ngi ñi ngi indi sëñ bi fii di ko di ko delloo ci borom àggagut waxtu julli suba jot am naar bu nodd nodd ca kaw lañ doon def lépp ñu bàyyi ko fa dem julli ci bañ jullee ba sëlman sëñ Bakke Boussa am ñu ne maam Thierno wax am na ko ci wax ne moom kat moo ñu ne woon lépp lu ngeen nekk ba julli jot bàyyi leen ko dem jooxe ji waxtu yàlla bi kon noonu la sañ sëñ Tuba mel ci julli mag ña ci la leen yar ba bañ nekkee ci ci xat-xat yooyu li sëñ Tuba toll ci ñoom bañ ca nekkee di ko def ba julli ji dañoo bàyyi la ñuy def lépp dem julli ba noppi soo ko àggale loolu moo yara woon mag ñu jëkk ñi nag loolu rek mooy yoon wi ku ko wàcce xam ne wàcc na yoon wi wallahu ta'ala alam wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sunu laaj bu mujj mooy ki daf lay laaj jamono ji murid gi lu ne la koy nit ñiy dégg yow nag loo leen di labiré ah, xanaa xanaa loolu moo doon tan bi kon suñ déggi ni bopp ñun lañu am ci ci murid yi di wax ci wax léegi di di di di topp ak a déglu yoo xam ñoo xam ne ñoom ci seen bopp xamuñu yoonoo ba koy xam ne xam nga ku xamul bu la dee jàngal am na ñu ne am na waa ju jàngal benn waaye jàngal ko mu àggoon ne ko jàngal ko ba àggal ne ko ndax dégg ko mu ne ko wax dëgg dégguma ko mu ne ko boo ko déggoon nag ma jaaxal ndax mii man man mii la ko jàngal dégguma ko loolu nag moo am moo bari ci yoon bi ñoo xam ne dañuy wax ca la ñuy wax ca xamuñ ci dara bu ko defee kon nag pour ngir ñu dégg yoon wi faaw ñu dellu ca la Serigne Touba rëddoon Serigne Touba la mu rëddoon mooy sax ci sunna te bañ koo wàcc sax ci sunna am na fu mu am na am na lu mu waxoon sëñ Mababou Guèye ci dénkaane bu mu ko dénkoon ne ko wala kon mustalim mustaamilan illa bi maa yuwaafiqu sunnata fiha musjada bul jëfi mukk lu wuteeg sunna sunna mooy yoon wi yonent mu ne ko bul jëfi mukk lu wuteeg loola ne ko waalam bi anna kulla fi'lin yaqa'u bi xulfi sunnatin fa laysa yanfa na nga xam ne jëpp jëf ju nit jëf te mu wuteeg sunna jëf jooju du am benn njari kon loolu moo di moo di murit loolu moo di taalibi di jaamu yàlla te koy jaamoo ci sunna yoonu rek la Sëriñ Tuubaa xalloon diine ya tawxiid tawxiidu ilaahi nnaasi bi sunnatil maahi manil adnaasi jaamu yàlla te teg ko ci sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu daal mu ci tënk moom la ñu déggee yoonu ma rek asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf bismillah docteur bismillah